léegi kon ñu war a gis xadis bi ci tegu te moom la ci al imaamu al xaafiz an-Nawawi yu daal di cek muy xadis mille deux cent vingt six mille deux cent vingt six mu ne waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa baqiya nisfu nisfun min sha'baan ida baqiya nisfun min chaabaana falaa tasuumu rawaahu tirmidiyu rahmatullahi alayhi wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu wal xaafidu an-Nawawi indi xadis bi mu ne wa an Abi Hurayrata mu ne mu ngi jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaah annahu qaala kene nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ida baqiya bu desee nisfun xaaj digg min sha'bana ci baraxlu ci weer woowee di baraxlu di weer wi nga xam ne mooy jiitu weeru koor bu weer wi xasee nekk au milieu digg digg weer wi fala tasuumu bu kenn woorati bu kenn woorati arrêté leen koor yi mu ne lii rawahu soloo ko at-Tirmidhi yu di al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata ibn Musa at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ne xadithun lii xadis la xasanun bu baax saxihun wér léegi laaj bu njëkk bi mooy est al imaamu Abu Isa ko solo ñu al imaamu ahmadu indi na ko ci musnad abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda ci kàddu ida kaana nisfu min sha'ban fa amsiku an as-sawm waaw hatta yakuna ramadan waaw yoneen saai sallam foofu mu ne ida kaana nisfu min sha'ban bu dee ne daa nekk sha'ban dafa nekk li nga xamante ne nii mooy dafa digg dafa xaaj nekk au milieu fa amsiku ani sawm arrêté leen téye leen seen bopp di woor hatta yakuna ramadan bani ramadan di dugge eh, na al imaamu at Abu Dawud taalibe moom imaam Ahmad daal na koy solo na ko al imaam Ibnu Maaja Daarimi indi eh, al jamii al imaamu léegi bii kon nan la ko al imam abu isa indi al imam abu isa mu ne had abwaabu sawmi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu karahiyati sawmi hmm, fi nisfi thani min sha'ban waaw moom ay téere wax naa la moom def kitab abwaab lay def ay buntuy koor an rasulillahi di ko jële ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam baabu buntu karahiyatu sibuk sa sawm tere guñ tere woor fi nisfi athani ci xaaj bi nga xam ne mooy ba nga xam ne mooy ñaareel ah, min sha'bana ci baraxlu waaw ñaareel bu xaaj ba ndax weer wi bu dee fanweer du xaaj ko ci digg bi mooy quinze waaw fukk ak juróomi fan yi bu xasee net tëru jeex na bu leen li ci tegu bu leen worati waaw mu ne haddathana Qutaybatu gis nañ ko muy ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Saqafi mawlaam Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani yu gane addina 148 génn addina 240 rahmatullahi alayhi qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad mu nekk ñu nettale mooy Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayd muy at Darawardi Abu Muhammad al-Madani mawla Juhayna Eh, xaritu imaamu Malik rahmatullahi alayhi muy ad al imaam ad-Darawardi ah <laughs> eh, ah eh, rahimahullah moom mu ne moom mu ne anil Alaa ibn Abdirrahman muy jëlee ci al Alaa ibn Abdirrahman daal Alaa ibn Abdirrahman ibn Yaqub Abu Shibl al-Madaniyu rahimahullahu ta'ala imaam al-Hafiz mu ne saduq rubbama wahin ku dëggu la waaye léeg-léeg mu def def Abdullah génn àddina entre cent trente deux jëm yooyu ci eh, njàlbeenu xilaafa Abu Jaafar al-Mansuur eh? an abi al ci baayam di Abdurrahmaan ibn Yaaqub al-Juhani al eh, moom mi kañ la génn àddina gisuma ko imaam al-Haafiz nee na siqa an abi Hurayrata muy jële ci saydina mawlana ad-Dawsiyu al-Yamaniyu Abu Hurayrata hafizu sahabati eh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda hmm? ñaata la solo cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith <laughs> Ah, ra'sul muksirina wal muksirina min fi riwayatil athar abu hurayrata yalihi ibnu umar wa anasun wal bahru kal xudri wa jaabirun wa zawjatu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu kon an abi hurayrata radiyallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam eh? mu ne ida baqiya bu doj bu desee nisfun min sha'ban fala tasuumu waaw nii la ko indee nii la ko al imaamu abu isa at-tirmidhi indee imaam abu daawuda nag euh, moom da ko indee neneen <laughs> parce que fil hadith qissa waaw euh, mooy imaamu tirmidhi rahmatullah alayhi imaam abu daawuda rahimahullah boo fa demee moom mooy moom foofu moom moom moo gën a indi de dafa am benn nettali boo xam ne euh, ci la affaire bi euh, moo ci la euh, hadith bi en tout cas <laughs> ni mu ñëwee quoi <laughs> allahu akbar allahu akbar waaw <laughs> léegi Euh, euh, euh, fekk léegi nañ xool imaam imaam at-Tirmidhi rahimahullah moom ni nga xamante ne ni loolu noonu loonu la demee quoi waaw léegi dane lii lii la wax imaam bu no ci ah, ah, Abu Dawud dane fekk mu ngi ko jële boo comme comme imaam at-Tirmidhi ah haddathana Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad mooy même ad-Darawardi qaala mu ne qadima Abbaad ibn Kasiir al-Madina mu ne Abbaad ibn Kasiir rahimahullah dafa ñëw Madina dëgmal fa fa maala ila majlisil Alaa mu ñëw daal di fekk al-Alaa eh, ibn Abdurrahmaan ibn Yaquub Abu Shibla al-Madani fi nga xamante ne mooy jataayam mu ñëw ci jataayam fekk jataayu xam-xam mu ñëw fa axada bi yadihi mu ñëw jàpp ci loxo <laughs> al-Alaa fa aqaamahu yëkkati ko taxaw taxaw faqala <laughs> ginnaaw gi Hammaad ibn Kasiir ne allahumma inna haadha yuhaddithu an abiihi an abii Hurayrata radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa intasaba sha'baanu falaa tasuumuu faqaala la'alaa allahumma inna abii haddathanii an abii Hurayrata an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bidhaak <laughs> waaw <laughs> léegi bi nga xam ne Abbaad ibn Kasiir ci la téye loxoom hein yëkkati ko ne allahumma ee eh, yow yàlla maa ngi lay seedaloo inna haadaa kii <laughs> gis nga saa mii niñ doon leerloo xadiis <laughs> di prendre yàlla au en témoin quoi ay allahumma ee eh, saa inna haadaa dëgg-dëgg kii mu ngi nettali naan anin an abiihi di jële ci baayam muy kan Abdurrahman ibn Yaqub voilà rahimahullah an abi Hurayra ne baayam moo jële Abu Hurayra radiyallahu anhu anna kana yonent bi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala neena idaa intasafa <laughs> fa qaala al ala al ala ne allahumma ay borom bi yow tamit maa ngi lay jël téema inna abi maa ngi seede ne te yàlla yaa may seede sama baay haddathani moo ma ko nettali man daan abi hurayra te di jële ci saydna abu hurayra saydna abu hurayra jële an nabi sallallahu alayhi wa sallam mu jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi zaaka ci lii mu wax nii maa ko wax waaw sama baay moo ma ko nettali jële ko saydna abu hurayra waaw kuy wax lu leer amoolooy téet waaw ku say wax tegu te gisoon nañ ko fi robboon na fi ci riyaat bi lu mel nii waaw waat loola nga waat ci yàlla ne maa ko dégg yi nii waaw mais wax yi ñu leeru ñoo xam nga ne moom boo leen waat loowee ñu nekk fi di jéema wax yeneen wax yoo xamante ne dinañu wax lépp ba nga xamante ne nii mooy des dëggal li ñu wax di jaar ci réeni móowag di jaay jaar loolu daa fekk leerul rek di nakke nag eeg commencé làmmeñ wi dam mag mu ay ah, ah, man ngay tuumaal man ngay ha ah, ma maa gëmul ma ne wax ju du lool <laughs> wax ju du lool ay wax yow kay dañ kii ko wax yow kay bu dee dëgg la taxawal ne waaw yàlla man maa maa ngi lay seedeloo ko ne lii tamit loolu loo am te xam nga ko waaw loolu kay mooy li leer loolu dafa leer naññ waaw da ngay gis léeg-léeg ci ay débat yoo xam ne gaa yi dañuy wax loo xam ne la yéen ko wax sawaay du tontu de <laughs> mais loolu lépp ay façon technique la yoo xam ne day wane ne waa ji defe naa sincère quoi waaw moom leer na ko ne moo wax mbir mi mais comme que mbir la boo xam ne du lu rafet wala boog gis nañ ne mbir mi defe naa jaar yoon waa ji wax ko ne ko yaa ko waxoon au mu tontu nekkul fokk la ki fàtte ki fàtte kook mën nañ ko mu ko mën naa sax waat ne du waxu ko woon fekk laa fàtte sincère na kook kenn du ne waa ji kàccikat la déedéet. waaw mais bu dee ne waay am na yenn yenn façon yoo xam ne boo xamee wax discussion ak yooyu da ngay xam ne sawaay mii ay mbirum dara leeru ci waaw bu dee li ngay wax leer nga kay yow fi nga jëm xam nga ko leer na <laughs> saay looy looy paniqué waaw saay masala bi yow yaa waxoon li waaw foo ko teg fa ma ko tegoon li alquran wax sunna yonent bale saa sa hadis tel tel tel waaw ah loolu loolu nga ne waaw maa ko allahumma shahad yal na yàlla seede yàlla seede voilà <laughs> kon euh, lii la wax Abu Daawuda mu ne mu ne qaala Abu Daawuda moom boppam mu Abu Daawuda nee na rawaahu Thawri xadiis bii daal imaam Thawri soloo na ko wa al-Alaa wa Abu Umays ak Abu Umays wa Zuhayr ibn Muhammad ak Zuhayr ibn Muhammad an al-Ala ñu jëlee ko ci al-Ala kon lan la bëgg a wax dalaa bëgg wax ne hadith bii nii ce n'est pas que hein Abdul Aziz ibn Muhammad kese moom mu ko jëlee ci al-Ala du gis nga riwaay imaam at-Tirmidhi bi rahmatullah alayhi mu ne ñoom ñii ñëpp solo nañ ko jëlee ko ci al-Ala léegi mu ne qaala Abu Dawud mu ne ba léegi ama amoo Abu Dawud as-Sijistani nee na. wa kaana Abdurrahman mu ne Abdurrahman mooy ibnu Mahdi laa yuhaddithu bihi doonu loon nettali hadis bi qultu nee na man nag Abu Dawud ma laaj li Ahmad di ah, imam Ahmad ibnu Hanbal ibnu borom ngir mi di sëriñam te waxoon naa la quoi konoom kutubu sitta imam Ahmad sëriñu imamul Bukhari la imam Muslim ak imam Abu Dawud ñooñu la nekk seen sëriñ directement waaye ki mu ginoo ki moom mooy imam Abu Daawuda imaam Abu Daawuda rahimahullah nee na man laaj naa sama sëriñ bi Ahmad ibn Hanbal ne ko mais li ma waa lan moo tax Abdurrahman ibn Mahdi bokk ci sëriñ imaam Ahmad yi mais lan moo tax moom doonul woon nettali hadis bi qaala mu imaam Ahmad ne ko li annahu kaana indahu ndax daa nekkoon moom ci moom beneen hadis boo xam dafa wuteeg lii anna nabiyya kana sallallahu alayhi wasallam kaana yasilu Sha'baan bi Ramadaan da doon jokkale. wooru Shaaban ci Ramadan loolu ñëw na ci xadiisu yaay Ummu Salama waaye doo eh, Sayyidatu Aisha yaay Ummu Salama yuy wane ne loolu tekkiwul ne da doon woor Shaaban gii ma non non waaw loolu tekkiwul ne da doon woor Shaaban gii da doon mooy li ëppoon lu doon woorul en dehors de Ramadan moo doon Shaaban voilà mu ne loolu nag moo tax wa qaala an nabi sallallahu alayhi wasallam te wax na jële ci leen sallallahu eh, xilaafahu lu wuteeg lii quoi léegi nag imaam Abu Daawud rahimahullah mu ne qaala Abu Dawud mu ne imaam Abu Dawud moom mu intervenir ginnaaw bi mu laajee sëriñam bi mu wax ko lan moo tax moom sëriñam bi eh, eh, kii eh, Abdurrahman ibn Mahdi doon loo nettali mu ne waaye man Abu Dawud ma ne wa laysa hadha indi xilaaf man moom loolu jàpp ma ne loolu lu wuteeg hadis bii la ko wax non wuute wu la ko wax walam yaji bihi ghayru al-Ala an abihi te lii hadis bii. Euh, euh, euh, indiwu ko walam yaji bihi ghayru keneen ku dul al-Alaa al-Alaa an abiihi waaw te jàpp ma ne lii xilaafuhu waaw waaw waaw waaw waaw parce que dane wa qaala an nabi sallallahu xilaaf mooy al-Alaa li mu wax dafa wuteeg li yorent bi alay saa salam li ya Abdurrahman ibn Nawfi bi jëlee ke moom li mu am ke ne yorent da doon jokkale ñaari yu weer yooyu léegi nan la mën a waxee dafa tere bu Shaabaan diggee da ko tere imaam Abu Daawud ne man nag lool jàpp ma ne loolu indi xilaafa ke ne loolu ke ne loolu wuteeg la ak euh, wute wuteeg daa wuteeg loolu lé mu wax mu jënne loolu la amee ci yonent bi alayhi salaam mu ne walam yeji te dikkul bihi ghayrul ala euh, keneen ku dul ala an ko ci baayam voilà loolu mooy ci yoonam la jaar léegi kon hadith bii nii gis nga kon lii la al imaamu Abu Daawud rahimahullahu taala daal di wax en fait ngay xam ne ah xadis bi imaam at-Tirmidhi moom dana wér na parce que xadis imaam at-Tirmidhi bi nga xamante ne ci la ëndi xadis bi ida baqiya nisfun min Sha'bana fala tasumu jaar ci càllaleen biñ la wax léegi haddathana Qutaybatu qaala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad an al-Ala ibn Abdirrahman an abihi an Abi Hurayra radiyallahu anil jami' annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida baqiya nisfun min Sha'bana fala tasumu mu ne xadisu Abi Hurayra xadisun xasanun saxiix waaw laa naarifu illa min hada alwaje ala hada mu ne xadisu saydna abu hurayra bi moom imam at-tirmidhi moo tax imam an-nawawi loolu la jéngi jëm boo tax bi mu ko ëndee fii mu ëndi waxu imam at-tirmidhi noppi ci voilà yem ci loolu mu ne xadis abu hurayra bi xadis la boo xam ne xasanun bu baax saxiihun bu wér laa naarifu xamuñu ko illaa lulul min hada alwaje ci wàllu yi ala hada ci kàddu gi mu ne après dinañ ñëw nañ ñëw ci euh, côté bii ñu nekk ba pare ci wàllu taxrij bi hmm? waaw euh, euh, léegi kon sauf que <laughs> al imaam al al al-Haafiz Ibn ñoom dane bi ci al-Fath bi muy traité xadiis bi mooy xadiis bi ñu jigoon laa yataqaddamanna ahadukum bu kenn ci yéen jiitu li nga xamante ne nii mooy Sha'baan Ramadan laa yata ahadukum Ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayni xadis boobu bi ko imaam al-Hafiz na xajar bi di traité di ko saraa ci al-Fath <coughs> dafay wax ne waa jumhur dañoo da'ifal jumhur dañoo da'ifal xadis bii nii waaw dañoo da'ifal xadisu al-Alaa bii nii waaw barke <laughs> nii la ko waxe xoolal mu ne fekk parce que lii buñ ci wax foog ñu waxaale masala bi nañ waxaale masala bi benn yoon masala bi ci nekk est ce que léegi woor parce que wax ji wax ji mooy léegi woor euh, après Chaban bu digg Chaban le 16 jëm euh, le 30 wala le 29 loolu dafa xaram wala boog mën na nekk loolu la imaam al al Hafiz Ibn Hajar bi mu koy traité mu ne ah léegi lii la wax. mu ne wax qiila fekk doon wax yenn affaire mu ne yam taddul manu mu ne fekk euh, am na boroom xam-xam yu ne gis nga parce que xadis bi mu doon traité xam nga ne saasam da ne woon bu kenn ci yéen jiitu Ramadan ci woor benn bés wala ñaari bés lu dul mu nekk góor goo xam ne daa nekkoon doon woor daa amoon aada di woor bés yooyu mu tombeek moom na ko woor mu ne nag waqiila am na ñu ne waaw. fàkk na wa fiihi man'u insha'i sawmi hadis boobu dañ ciy jànge di tàmbalik woor qabla ramadan ida kaana li ajli al bu dee ne nit ki da koy def loolu waxoon nañ ko ci naan li gën a wóor voilà moo tax mu nañ woor rek moo gën a wóor li ñee ngi sikki sàkk ndax ramadan lam déet nañ woor mu ne fa in zaada ala ma zalika fa bu dee ne yokku nañ ci lool mooy mafhum li ñuy dégg ci ginnaaw hadis yi mooy mën naa nekk waqiila léegi lii moo ñu soxla mu ne yamtaddul man'u boroom xamxam yi am ñu ne non non yore saa ne nekkul benn bés wala ñaari bés kese la tariya la tere ah tere gi gin naa yaatu gina sori li maa qabla daalika lu jiitu benn bés ak ñaari bés ci weeru baraxlu mu ne nag wa bihi ci wax bi qataa kathirun min ash-shafi'iyya lu bari bokk ci shafi'iyya yi ci lii lañ dogu wa ajaabu an al-hadith léegi nag nga ne leen mais hadith bii ñun sayyidina Abu Hurayra bii nekk sahihayn ne yeneen saa sam dana la yataqaddam an ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayni yeneen saa saam dana bu kenn ci yéen jiitu Ramadan di ko woor ci woor benn bés wala ñaar mais lool benn bés ak ñaar la wax ah, waxul ëpp loolu yéen nee ngeen ëpp na loolu li mu tere ëpp na loolu. léegi ñoom ñu ne wa ajaabu anil hadis bi anna al muraada minhu li tax yonent bi saa saam daal di li ñu jublu ci lool bi ah, at taqaddum bi mi fa haythu wujida mana mooy rek li ñu jublu rek leer na rek la mooy jiitu weeru koor gi ci koor ci woor loolu lay tere fu ñu ko fekk rek dañ koy tere. wa innama iqtasara boo gisee nag mu doyloo fii ci hadith sayna Abu Hurayra bi radiyallahu anhu tudd benn bi benn bi solo ñaari de li annahu al-ghalib mimman yaqsudu dhalik ndax li ëpp ñiy def loolu toog toog du nekkul di naafila du seen affaire du seen naafila boo xam ne seen aada la déedéet dañuy toog rek ba weeru koor gi jege ñuy commencer woor mu ne ndax li ëpp ñuy def loolu ñoom bu defee benn fan ak ñaari fan lañ koy def looloo tax yonent bi alayhi saat salaam daal di yem ci loolu waaye li annahul ghalib liman yaqsudu dhalik wa qaalu ñu ne teg ci ne amaddu al man'i li gën a gudd gën a yaatu ci tere gi nga xam ne moom lañ tere min awwali mu ngi tàmbalee mooy ci weeru baraxlu weeru Shaabaan nit ki di ko woor mooy min awwali saadis ashar min Shaabaan mooy seizième jour ci Shaabaan ci weeru baraxlu waaw parce que weer wi xaaj na fukk ak juróom léegi bés ba ca tegu foofu la commencé ba ni weeru koor ni duggee loolu lépp ñu ne loolu lépp lañ tere xadiis bee nag daa tudd benn bés wala ñaar parce que li ëpp ñu koy def loolu la ñuy def waaw ñu ne fan lañ ko teg li xadiisil la ibn Abdurrahmaan an abiihi an Abii Hurayra marfuu'an mooy xadiis bii ñu tegtaloo xadiisu Seydina Abu Hurayra bii nga xam ne moo nekk ci Riyaad bi 1226 idaa baqiya bu defee nisfun min Sha'baan bu xaaj defee ci Sha'baan falaa tasuumu ak riwaay imaam Ahmad yeeg yooyu niñ ko waxe loolu gis nañ ko sànq ci taxriij bi walillaahi alhamdu wal minna te ñu ngi ci ba léegi di dëgëral li indi problème bi nga xam ne moom la ñenn ñu di wax ne xadiis bi dafa am problème voilà léegi ñoom lii lañ tegtaloo lépp ci Shafi'i yi ne loolu day wane ne non du benn bés ak ñaari bés kese lañ tere waaye quinze jours wala quatorze jours bu dee ne vingt neuf la Sha'ban yem wala quinze jours bu dee trente la yem yooyu yëpp dañ koy tere ginnaaw bu xaaju Sha'ban milieu Sha'ban à partir du seize muy fukk juróom benn ndax xadiisu euh, Seydina euh, bi Abu Hurayra bi Euh, al-Alaa ibn Abdurrahman jële ci baayam mu jële Seydina Abu Hurayra mu jële ci Yonent alayhi salaam mu ne axrajahu ashaabu sunan loolu ashaabu sunan ñoo ko solo lool wax nañ la exactement ñan ñoo ko solo ci ashaabu sunan euh, wax nañ la ko sànq léegi mu ne ba léegi ci al-Fath mu ne nag wa sahahu Ibn Hibbaan wa ghayruhu mu ne imaam Ibn daal dina koy wéral kon moom solo na ko daal di koy wéral ak keneen ku dul moom léegi te gis ni imaam at-Tirmidhi loolu imaam al-Hafiz waxu ko dane xadiisun xasanun dane xadiis bii boog xasanun saxiix xadiis la boo xam ne bu baax la bu wér la mu ne nag loolu wa qaala ar-Ruyaani min ash-Shaafi'i mu ne al-imaam ar-Ruyaani de nee na ci bokk ci Shaafi'i yaxrumu li ñu xaraamal mooy at-taqaddum wala yuxramu at-taqaddum bi yawmin aw yawmayni li ñu xaraamal mooy woor benn bés wala ñaari bés laata koor li xadiisil baabi na xadiis sayna Abu Hurayra bi naan laa yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn bu kenn ci yéen jiitu woor weeru koor ci weer benn bés wala ñaar mu ne loolu dafa xaraam li xadiisil baab wa yukrahu at-taqaddum min nisfi Sha'ban moom dafa boole ñaari xadiis waaw na waaw c'est bon ñaari xadiis yi baax na xadiis sayna al-Alaa bii ñu nekk mu jële ci bàyye mu jële sayna Abu Hurayra idaa baqiya nisfun min Sha'ban falaa tasuum mu ne loolu mooy dañ koo sik waaw bu dee foofu wa yukrahu at-taqaddum min nisfi Sha'ban lool bu dee ci nisfu Shaaban dañ koo si voilà waaw ci xaaju digg à partir bu Shaaban diggee waaye bu dee nag ñaari fan wala ñett benn fan wala ñaari fan laata koor gi loolu moom dafa xaraam mu ne waaye wa qaala jumhurul ulama li ëpp ci boroom xam-xam yi nag dañ ne waaye yajuuzu sawmu tatawwu'an ba'da nisfin min ba'da nisfi min Shaaban wa da'afu al-hadith al-waarid fii mu ne jumhurul ulama dañ ne loolu mën naa nekk waay mooy bu la quinze jàllee ci saabaan fukk ak juróom ñu tab bi ci fukk juróom benn ñu ne loolu mën nañ ko woon lu tax ah, ñu ne dañoo wéradil xadis bi nga xam ne moo ci rok mooy xadis bii ñu nekk ci Riyad bi mille deux cent vingt six bu Seydina Abu Hurayra bi al-Ala jële ci baayam mu jële naa Abu Hurayra mu jële Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ne loolu de xadis bu wérul waaw mu ne wa Ahmad wa Ibn Ma'in wane ne wérul imam ahmad ibnu muhammad xam nga sànq imam abu dawud nee na laaj naa ko lu tax parce que sëriñam bi euh, doonu ko woon tudd euh, abdurrahman ibnu mahdi doonu doon tudd hadis bi imam ahmad imam abu dawud nee na laaj naa ko mu wax ma lu tax mu ne waa wa qaal ahmad ahmad nee na al imam wa ibnu ma'in ak xaritam bi eh, yahya ibnu ma'in rahmatullah alayhima innahu munkar ken hadis boobu munkar la mooy bon dafa wuteeg yi ko gën a dëgër quoi waaw léegi euh, mu ne waqad istadalla al-Bayhaqi bi hadith al-baab ala du'fi bokk na ñeneen ñoo xam ne dañu ne wérul mooy imaam al-Bayhaqi mu ne tegtaloo na liy wane ne hadith bi wérula ah, kene lii dafa wéru di fa qaala ar-ruxsatu fi daalika bimaa huwa asah min hadith alaa ndax parce am na luy permettre que ni mën nañoo woor ginnaaw bu Sha'baan tero xaaju Sha'baan tero loo xam ne moo gën a dëgër hadith alaa voilà mu ne wa kaza naka noon sanaa qablahu at-Tahawi parce que mooy xadis bi ñu nekk rek di wane ne euh, bu Seydina Abu Hurayra bële la yoneen saa tere benn bés wala ñaari bés avant koor gi loolu la waaye waxul euh, xaaj bi xaaj ah, xaaju Sha'ban bu xaaje mu ne wa kaza naka ñi imam al-Bayhaqi daf sanaa qablahu defoon na lu ko jiitu at-Tahawi al-Hanafi imam at-Tahawi Hanafi wastazhara mu daal di féetale daal di jox nootal bi hadisi Saabit xadis bi nga xam ne saabit an anas moo ko jële sayna anas radiyallahu anhu marfu'an waaw boo xam ne bu yëkkati la non seulement xadis sayna abu hurayra bi naan yow ma yow wax waxul avant waaye ñu ne xadis sayna anas bi boo xam da ko yëkkati ba ci yonente bi salaam mu ne li gën woor gu nit ki woor ginnaaw ramadan mooy sha'ban mooy sha'ban mu ne waaye nag imaam al-Hafiz mu ne lakin isnaaduhu da'ifa waaye nag sanadu hadith boobu noonu wirula ah. <laughs> mu ne wastashara mu nootal ba léegi daal di dëgëral bi ci beneen aydan bi hadith Imran ibn Husayn hadith sayna Imran ibn Husayn lan la wax ah, mooy eh, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala li rajul yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax benn waay ne ko asumta min sarari Sha'bana shay'a ne ko woor nga ci mooy euh, Shaban woor nga ci dara mooy ginnaaw euh, nisfu bi mooy woor nga ci dara woor nga ci dara xaala la waa ji ne ko déedéet mooy waa ji ne déedéet sarar mooy fin mooy jeexu Shaban waaye mu ne ko ndax woor nga ci ci sararu Shaban mooy mooy mooy jeexu Shaban am nga loo ci woor ah say an dara xaala waa ji ne ko laa déedéet xaala yeneen tubaab yi saa saa ne ko nag fa idaa aftarta bu koor gi jeexee ba nga dugg ci kor gi min ramadan nga jeexal ramadan fasum yow may ni na woon ñaari bés hadis boobu muttafaqun alayhi ñu ne lii day wane ne waaye yow lii gënu la wér hadisu al ala naan saa saam dane bu bu fukk juróom yi weesoo ci saabaan bu leen woorati waay saay arrêté waay loolu day wane ne lii dëgërul voilà alhamdulilah léegi <laughs> léegi al imam an-Nawawi al-Hafiz ibn ba léegi mu ne Eh, te lii muttafaqun alayhi la boobu moom bi dëgër na waaye après dina nañ ko continuer eh? léegi kon eh, mu ne summa ginnaaw gi jamaa dajale na bayna al xadiisayni diggante ñaari xadiis yi am na ñu ko dajale bi anna xadiisa jumi'a bayna al xadiisayni am na ñoo am dañoo dajale ne non mën nañu dajale ñaari xadiis yi comme li nga xam ne moom la wax sànq ne ar-ruwaan yi loolu la wax ne dañoo xaraamal jiitu ramadaan ci woor benn bés ak ñaar la xadiisu sayna Abu Hurayra la yataqaddamanna ahadukum ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn ndax bu leen kenn ci jiitu ramadan gi woor benn bis wala ñaar xadiis boobu léegi nag beneen bi mu ne loolu dañ koo sib voilà mooy après bu dee euh, Shaban dafa digg loolu dañ koo sib xam nga loolu benn dajale la mu ne am na ñeneen ñu dajale summa jumi'a ginnaaw gi am nañu dajale baynal xadiisayni bi anna xadiisal ala mahmulun ala man yud'ifuhu sawm mu ne loolu dañ koy yen ci ki nga xam ne mooy bu wooree woor gi da koy affaiblir day tax mu ñàkk kattan kooku la yonent bay saa saam képp koo xam ne yow xam nga sa bopp loolu la mooy boo wooree woor gi day tax doo am doole ngir woor waaw kay kooku la yonent bay saa saam di wax ci xàqam ne bu Ramadan diggee bu Shaaban boo diggee bu leen woorati am ñu ne loolu la voilà wa hadithul baabi kanta hadithu bi naan la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn bu kenn ci yeen jiitu Ramadan ci woor benn bis ñaar ñu ne boobu nag maxsuusun lu ñu jagleel la bi man yaxtaatu bi zamihi Ramadan loolu dañ koo jagleel te loolu ki nga xam ne dana day def lu gën a wóor di ko jàppe ci Ramadan ah, mu ne wa huwa jamoon xasan lii de boole la bu rafet wallahu aalam que ah, borom bi nag ah, mu ngi mooy ki gën xam waaye léegi. <laughs> Euh, léegi mooy nga ne ma waa léegi après lii ana lan mooy li gën a dañ naan la insha allah xadiis boobu même bu dee am nay wax xadiis boobu wér na waaw xadiis boobu moom wér na quoi <laughs> non xadiis boobu wér na waaw bu deen ida baqiya nisfun min sha'ban fala tasumu waaw loolu parce que li imam al kii wax imam Abu Dawud ne man jàpp naa ne loolu wutewul ak moom quoi <laughs> te tamit en plus que ne euh, mooy euh, alala gis nga li nga xam ne noonu la euh, Abbad ibn Kathir kii ak tamit li nga xam ne noonu la taxawee seedeloo borom bi ne lii maa ko dégg sama baay même bu dee am na ci moom wax mais alala lii moom daa nekk loo xam ne daay daa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla lu mu juum waaw xam nga imaam al-Hafiz Ibn dégg nga li mu wax ci al-Ala ci Taqrib at-Tahdhib mu ne al-Ala mi moom kanta al al al-Ala maanaam euh, euh, moom euh, Ibn Abdurrahman dane saduqun rubama wahim ku dëggu la waaye léeg-léeg mu mu def def la mais hadith bi leer na ñu def def la wul parce que quand li Abbad ibn Kathir def ñëw téye loxoom fekk ko ci ci ci ci ci jataayam yëkkati loxoom ne allahumma eh saa maa ngi seetlu ne kii de nee na moo jële ci baayam. bu <laughs> jëlee seen Abu Hurayra mu ne loolu du loolu la kon loolu insha la boo xam ne wér la comme ni imaamul hafiz al at wax na ko al imaam Ibn ni mu nga xam ne noonu la ko wérale voilà imaamu gis nga ni mu leere wa qaala hadithun la boo xam ne hasan bu baax la sahihun bu wér léegi nga ne ma ah, ah attention parce que yow boo waxee lool léegi hadith na Imran bi nag ah hadith na Imran bi kat dana yoneen saa salaam dafa wax waa ji ah ne ko mais naa muttafaqun alayhi la ne ko yow woor nga ci sarara Sha'ban dara min sarari Sha'ban ci jeexitalu Sha'ban dara loolu moom day dàq quinze yi ndax quinze moom euh, euh, fukki fan yi la cay lay ñëw ca gannaaw fukk ak juróom yi lay ñëw ca gannaaw loolu mooy feebi mooy jeexital bi mu laaj ëpp nit yeneen saa sam ne ko ndax woor nga ci dara waa sawaay ñu ne la loolu du dara loolu yàqul affaire bi mooy comme li mu wax ci hadith sayna Abu Hurayra bi illa an yakuna rajulun kaana saw ma lu dul mu nekk nit koo xam ne daa amoon aadaay di woor loolu la loolu kese la mooy kii yonent bi saa saa di laaj dafa amoon aadaay di woor moo tax yonent bay saa saab laaj ko ne ko mbaa woor nga ci feewu Shaabaan bi dara mu ne ko déedéet mu xam ne da koo yàgg def mu ne ko boo koor gi jeexee na nga woor ñaari fan loolu kese la voilà kook dafa amoon aada te kooku wax nañ la kooku duggul ci tere bi hatta benn fan wala ñaari fan ci jeexital bi kooku kenn terewu ko waaw bu dee mu loolu doon aadaam sunnaam la woon mu doon woor ko siyaami nabiyillahi Daawud alayhi salaam comme wooru Seydina Daawud wala koo xam ne da doon woor comme doon def nii nga xam ne sunna di rote yi ci yonente bi alayhi salaam doon woor altine ak mu koy def mu dëppoog lool loolu kenn terewu ko voilà kon loolu kese la quoi loolu mooy li nga xam ne mooy li am waaye na xadiis bi te lu mel noonu al imaam al mubaarak fuuri rahimahullah moom itam loolu la dëgëral te ne xadiis bi ma ne xadiis bi wér na waay aw moom daa jàpp ne mu ne man daal xadis bi alxaqu indi anna alxadisa saxiix wallahu taala alam waaw bi mu ëndee wax yi nga xam ne moo ci amak ak waaw tam en plus am na tamit lu am solo loo xam ne al imam al Munziri moom la wax bala ñuy jeexal côté bi de façon gisaale nañ masala bi ah wala al imam parce lu am am solo la <laughs> waaw waaw mu ne Euh, euh, al imaam al al Munziri mu ne wa qaala al Munziri mu ne al imaam al Munziri wax na fi talxiisihi mu ne xakaa Abu Daawud an al imaam Ahmad mu indi li imaam Abu Daawud nettali jële ci imaam Ahmad ne haaza xadiisu munkar ne xadiis la boo xam ne bu ñu bañ la waaw parce que daa wuteeg lu ko gën a wóor comme xadiisu Seydina Imraan bi radiyallahu ta'ala anil jamii' ak tamit que ne li sëriñam bi eh, eh, Abdurrahman ibn Wahb doon wax ne daa am ci moom que ne Yonent bi saa saa doon jokkale Sha'baan ak Ramadaan loolu wax nañ la nuñ nga koy déggee voilà léegi. Eh, mu ne ba pare mu ne wa kaana Abdurrahman yaani ibnu Mahdi la yuhaddithu bi doon woon nettali hadiisu al-Alaa bi mu ne wa yahtamilu imaam al-Munziri day yenu que ne anna an yakuna al-imaamu Ahmad que ne al-imaam Ahmad rahimahullah innamaa ankarahu min jihati al-Alaa kene xadis bii da ban ci wàllu al-Alaa ibn Abdurrahman parce que wax nañ la moom saduq la rubbama yahim la imaam al-Hafiz ibn Hajar wax ku dëggu la waaye léeg-léeg mu def def le waaw mu ne ndax fa inna fiihi maqaalan li a'immati hadha ash-sha'n am na ay wax ci moom ci boroom euh, imamu mbiru wàllu wi muy xadis mu ne qaala imaam al-Mundhiri mu tekki ne wal-Alaa ibn Abdurrahman wa in kaana fiihi maqaal faqad haddatha anhu al-imaamu Maalik ma'a shiddati intiqaadihi lir-rijaal wa taharrihi fi dhalik wa qad ihtajja bihi muslim fi sahihihi wa dhakara lahu ahadithan farada biha uh, uh, riwatuha wa kadhalika fa'ala al-Bukhari aydan voilà <laughs> mu ne te lii mooy dëgër li ñu wax mais affaire bi ma ne hadith bi wér na waay ah te rien que boo jëlee riwaay imam Abu Dawud ba ni mu ñëwee ya Abbad ibn Kathir def loolu day wane ne sawaay bii juumu ci même bu dee parce que ku dëggu la te daa prendre témoin borom bi ne lii sama baay ma ko nettali mu jël ko Seydina Abu Hurayra mu jël ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi mu ne kon al-Alaa ibn Abdurrahmaan même bu dee am na ci moom wax waa imaamu Maalik de nettal jëli na ci moom <laughs> ànd ak imaam Maalik ni mu tare woon ci xool luñ bëtu luñ ñëtu ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy indi xadiis yi góor ñi ak ni mu doon ni mu doon den den doon doon bàyyee xel ci mbir moomee ak di ci ndànk bu baax ci kan lay jële xadiis ak kum dul jële xadiis jële na ci moom ni te tamit leneen waqad ihtajja bihi muslim imaamu muslim daal dinay laye xadiisu al al alaa nii ci saxiixam bi ba pare tuddal koy xadiis yoo xamante ne nii moom da wéet hmm, ci ñi nga xam ne mooy ñoo ko ña ko solo mu ne naka noonu la imaamul Buxaari tamit def waaw mu ne walil xufaat al imaam al Mundiri ba léegi mu ne ñeel na nag boroom xam-xamu xadiis yu mag yi fi rijaali madahib ci góor yi dañ ci am ay mazhab faala jëf na kullu minhum ku nekk ci ñoom ma adda ilayhi ijtihaadu li nga xam ne ijtihaadam ci la ko jëme min al qabuli ci nangu waxu kenn ci ñoom ci ruwaat yi ci ñuy solo war radd ak tamit delloo radiyallahu anhum yal na borom bi gërëm leen ñoom ñëpp lii la imaam al munziri wax léegi imaam al mubaarak fuuri ginnaaw bi mu ëndee lii ci tuhfatul ahwazi sharh sunan jaami'u tirmidhi mu ne intaha kalaamul Mundiri mu ne imaam al Mundiri waxam jeex na qultu nee na léegi nag man maay wax alxaqu liy dëgg indi fi man anna al xadiisa saxiix xadiisu al alaa bii mu jële ci baay mu jële Seydina Abu Hurayra naan idaa baqiya nisfun min Sha'baan falaa tasuumu mu ne man li ci man dafa wér wallahu taala alam yàlla mooy li gën a xam kon nag mu ngi noonu mooy xadiis bi insha allah lu wér la waaw ah <laughs> loolu insha allahu taala lu wér la. Euh, ki nga xamante ne nii daa Shaaban li ñuy bañ mooy nit koo xam dafa toog woorul woorul woorul woorul ba Shaaban ba barax lu digg mu daal di jóg na day woor kooku la yonent bale saa saa di wax waaw képp nag koo xam ne amoon nga aada woor kooku wooral continuer te moo nekk même kii bi moo nekk ci bu leen woor benn bés wala ñaari bés rawatina nag bu dee boobu ku ko jàpp ci biir naan Ramadan damay wóoral loolu yooyu yëpp dañ koo tere